ci suñu jotaay bii ñu génn bi wa fadlihi wa minnatihi ñu ngi woon tàmbali nañ tarjama seydina al xuseyn seydina al xuseyn ibn ali ibn abi taalib wa faatima bint rasuulillah alayhim afdalu salaatu wassalaam gisoon nañu ni nga xam ne kañ la juddu waxoon nañ leen <clears throat> ci luy wane cofeel gi nga xam ne moom la ko aleyhi salaatu wassalaam bëgge woon moom ak magam di seydina al xasan ibn ali ibn abi taalib ginoon nañu taxaw ci côté boobu bi ñuy gis tarjama seyd alxasan ibn ali radiyallahu anhuma wa ardaahuma mu doon li dëgër mooy ne l'an quatre la juddu muy ci ñeenteelu at mi ginnaaw gàddaayu yonent bi salawaatullaahi wa salaamuhu alayhi ci weeru shaabaana ci weeru shaabaan a ah, gisoon nañ ne li mu doon nekk tu tànk jële na ci maamam di aleyhi salaatu wassalaam te biñ ci mujje woon gis moo doon xadiis boobu nga xam ne mooy wax ci fadlu alsalaati ala nabi ngëneelu julli ci yonent bi salawaatullaahi wasalaamuhu alayhi ak quand ñàkkuk ak yi ka nga xam ne dégg na ñuy tudd yonent bi alayhi salaatu wasalaam te daldiwul julli ci moom Euh, moom Seydina al Xuseyn loolu lañ gisoon ñu waroon a continuer tey inshaa allahu taala bi nga xamante ni nii ci la yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi génn àddina moom rayxaanatu alxusayn ibn ali ibn abi taalib mu ngi amoon six ans ndax alayhi salaatu wassalaam maata fi awaa'ili shahri na fi awaa'ili as-sanati ihdaa wa ishriin ihdaa ashara muy début wu l'an onze ci la génn àddina moom aleyhi salaatu wassalaam boo compter quatre yi nga xam ne mooy l'an ci gàddaay bi ba début l'an onze mooy daanaka l'an dix fin wu bi l'an dix jeexee dugg ci l'an onze dangay am six ans mu nekk ci keppaaru baayam seydina ali bin abi taalib wa kadhalika umma yaayam di as-sayyidatu faatima az-zahra radiyallahu anil jamii waaye yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi mu génnee àddina tuuti lañ ci teg rek mu ñàkk ki nga xam ne mooy yaayam de sayyidatu Fatima comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam di woon annoncé ci xadiisu sayyidatu Aïsha bint Siddiq radiyallahu anil jamii ne ko mooy kii ki koy njëkk fekk si moom alayhi salaatu wassalaam bu génnee àddina ki koy njëkk fekk si ci waa këram mooy as-sayyidatu Zahra Fatimatu Zahra radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha moo tax jële na nag ci yaayam moom seydna alxuseyn soloona ci ki nga xam ne mooy yaayam malgré li doon nekk ndaw muy as-sayyidatu Fatima bint rasulillah alayhima afdalu salaatu wassalaam bi nga xam ne moom day nettali moom Seydina al-Xuseyn comme ni nga xamante ne noonu la ko al imaam al xatiib al baghdaadi ëndee ko ci taariixu Baghdaad boo demee it al imaam ibn Asakir indi ko ci taarixu Dimashq moom Seydina al Xuseyn muy nettali radiyallahu taala anhu wa ardaa bi xadiis ci sanad boo xam ne qaala fiihi anhu al imaam al xaafiz ibn Hajar sanaduhu saxiix këne sanadam bu wér la ah nii la ko ëndee ci al isaaba moom al imaam al xaafis mu ne wa qaala yaxya bnu saciid al ansaari mu ne yaxya bnu saciid nee na al ansaari ne woon sëriñu imaamu maalikin ibn anas imaamu daaril hijra di Yahya ibn Sa'id al-Ansaari radiyallahu anhu an Ubaydillah ibn Hunayn mu jële ci ku ñu naan Ubaydillah ibn Hunayn qaala mu ne haddathani al-Hasan ibn Ali mu ne ki ma nettali mooy al-Hasan ibn Ali radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma Seydina al Xasan mu ne mooy nettali ah Seydina al Xuseyn tax man Seydina al Xasan <laughs> Seydina al Xuseyn am mooy rakk ji waaw ah. mu ne moom mooy nettali ki nga xam ne mooy Ubaydillah ibn Hunayn mu ne moom Seydina al-Xuseyn ibn Ali ibn Abi Taalib radiyallahu ngi nekk la woon nee na dama dikkal Seydina Omar mooy bi mu nee xalifa bu dee jamono yonent bi aleyhi salaatu salaam six ans la amoon xilaafa Seydina Abu Bakar deux nee na après Seydina Omar Thiel nee na dama dikk gis Seydina Omar nekk ci wa huwa xaalam mooy yaxtubu mu ngi doon xutba alal bari ci kaw minbar bi fa sa'idtu ilayhi ñépp a toog jàkk fees dal bari daal di yéeg gis Seydina Omar di xutba mu nee ma yéeg mu ngi nekk tuut tànk mu yéeg bërëb bii du bërëb bu bees ci moom ndax fii la doon fekk maamam aleyhi salaatu wassalaam ci minbar bii Seydina Umar ibn al taxaw waaw nee na bi ma gisee muy xutba ci minbaru yonent bi aleyhi fa sa'idtu ilayhi man al ma yéeg ba agsi ci moom fa qultu ma ne ko inzil an minbari abi wadhab ila minbari abik ma ne ko mais yow mais wàccal sama minbaru bàyyi bokk sama minbaru maam fii sama maama fi yow demal xanaa demal ci sa papa nekk fa mais minbar bii fii moom Seydina Muhammad mii sama maam moo fi doon <laughs> sama sama minbaru maam bii doo ko bàyyi wàccal sama minbaru doo dem ci sa minbaru <laughs> sa minbaru bàyyi <laughs> fa qaala Omar Seydina Omar ne ko nee na Seydina Omar ne ma man al-Husayn ibn Ali radiyallahu anhu lam yakun li abi minbarun laa newul e mais ko ne gii lu muy wax nii kii ka ñàkku kii kii kii kii kii mais way yow déggal ma lii rek rek ëf nopp bi déedéet <laughs> déedéet hein waaw nee na seydna al xuseyn radiyallahu anhu nee na fa qaala omar seydna omar ne ma radiyallahu anhu lam yakun li abi minbar ne ko yow xanaa xamoo ne man sama baay alxataab lam yakun li abi minbar masula am minbar <laughs> waaw masula am minbar wa axadanii fa ajlasanii maahu uqallibu xasan bi yadi nee na après mu yëkkati ma mu jël ma toogloo ma ci wetam fi mu taxaw ci minbar bi di xutba mu toogloo ma foofu nee na uqallibu xasan bi yadi maa ngi doon wëlbati ay xeer yu sew ah yoo xam ne maa ngi ko yoroon ci sama lox ah walla ab xeer wu sew bu ma doon wëlbati di ci fox di ko wëlbati mu continuer moom Seydina Omar di xutba nit ñi waaw fa lamma nazala intalaqa bi ila manzilihi nee bi Seydina Umar radiyallahu anhu wàccee mooy bi mu xutbaa ba pare ba def lañuy euh, bon la leen tax a nekk ca jàkka ja nee na mu ànd ak man ñu dem këram moom Seydina Umar maak moom al-Husayn fa qaala lii mu ne ma man àllamak mu ne yow kan moo la wax li nga wax sànq fa qultu ma ne ko wallahi ma allamani ahad waat naa ci yàlla kenn kenn waxuma dara man maa gis ne rek fii comme que sama maam laa fi doon gis <laughs> ma gis la fi yow <laughs> te ma xam ne yow mooy xam na ñi nga xam ne ñoo bokk ak yonent bi alayhi salaam ñi nga xam ne ay doomam la ñoo koy xam na ko waaw ma gis la fii ma ne man kenn waxuma dara ah. <laughs> ma ne rek demal kon ci sa minbar kii bàyyi di keneen ki ki la jur xanaa nga dem ci min minbaram rek mu ne kenn na xamaluma lool kenn waxuma dara man maa ko wax qaala nee na Seydina Omar ne ma man al-Husayn Ali radiyallahu anhu yaa bunay ey doom sama law ja'alta tarshaana tarshaana law ja'alta tarshaana ne ko yow samas ndoom bëggoon naa lool nag ngay ngay ñëw ci man mooy nga fiy ñëw ma lay gis comme ni may gisee ñeneen ñi bëgg naa di la gis dafay bari ñooy bari di ñëw di di di ñëw ci man xaala Seydina al nee na après bon après ma dem biñ paree après ma dellu ma dem nee na am benn bés comme que nee na ma kon naa fiy ñëw bon am naa bon léegi <laughs> mooy man am naa audience bu am naa kii boo xam ne nu mu tudd laisser passer boo xam ne pour gis amirul mu'minin soxlaw ma kon di parce que xam nga euh, boo nee bone ak noo jege sphère politique bi wala sphère dirigeant yi même ñi nga xam ne sax euh, ci monde sëriñ si léeg-léeg gis ki ñu naan xalifa bi mën na jafe waaye Seydina Omar moom meluloon noonu yaa man raa Omar taksuuhu burdatuhu wa zaytu udmun lahu wal kuuxu ma'waa yawma ishtarat zawjuhu alxalwa fa qaala laha annaa laki thamanul thamanul xalwa fa tashriiha hmm yaa man raa omaran ay ku gisoon seydna omar tak suuhu burjatu la mu la ko la ko muur mooy la mu gàlloo mooy burdam boo bële ñu ko xamee yéreem soo sële waaw wa zaytu udumun lahu diw la doon zayt moom la doon diwoo wal kuuxu ma'waahu fa mu doon dëkk boo ko gisee par ñun ñii dañ naan ne lii saa yi grotte bii nan la fi nit di dëkke ñuy wax ñu naan mooy amirul mu'minin waaw waaw ba mu ne bis ba mu ne soxnaam si yow ishtarat zawjuhu halwa fa qaala laha soxnaam yi jënd ay gato yu rafet waaw présenté ko mu ne ko waa ñun moom waa am naa la naa walla am naa lekki samanul euh, euh, euh, halwa fa tashriha waa soxna sama fan la jëlee fan lañ jële ñun ñii fan lañ nan lañ amee bay mën a jënd gato yu neexe nii ta gato yu rafete nii ndax mo ndax mosu mu wax mu ne ko delloo ko lépp lu des nga def ko ci baytu maalul muslimin Seydina Omar newul koo xam ne ku jafe woon gis la déedéet daroon nekk ci mbedd mi tëdd sonn di dallu waaw moo tax bés ba ko waajam gisee waaye nga jóge woon ca dëkku Kisra ca Kesrowe di seet si ne amirul mu'minin lay seet jiitu jullit ñi nga xam ne lëmbe nañu dëkk mooy ne fépp puissance mondiale yi fi newoon Byzance muy Rome Rome byzantin ak ki nga xam ne mooy kes pes perse l'empire perse ñoom ñépp daal dina leen jaaxal naka noonu Égypte Muqawqis Najashi waa ji ne ñu yónni ko mu dem war a gisi délégation ki nga xam ne diplomatique mu war a gis amirul mu'minin mu ñëw laaj Medina ñu ne ko bi ngay ñëw amoo ko romb muy ne am na garab goo fële ca buntu dëkk ba amoo ko romb mu tëdd foofu ñu ne mu ne waaw ñu ne ko kooku mooy amirul mu'minin bi ngay seet mu ne xanaa kay déedéet non lii c'est impossible ñëw tiim ko ne waaja ne ni Seydina Omar wallahi xakamta fa adalt aay waay àtte ga lii nag mooy vraiment yow moom jiite nga nit ñi bi nga leen jiitee nga maandu ci sa àtte loolu moo tax ba nga tëddee fa ninta nga nelaw nga mën a tëdd fii di nelaw ñun suñu benn njiit daa xalaat lool même mu dee ne nañu ne mooy shahun shah mulukul malikul muluk même ñemewul fanaan ci mbedd mi wala muy tëdd tarfatal ay ni gaay dañ koy lijjanti waaw gaay dañ koy lijjanti moom muy nelaw noonu moo tax moom naqarul woon a gis Seydina Al-Husayn nee na comme que nee ma ma ñëw mën naa fi bari lu may ñëw mu ne fa ataytuhu yawman ma dikkal ko benn bés nag pour gis ko moom seydna Umar radiyallahu anhu mu ne wa xaalin bi Muawiya bi ma agsee ci bunt bi ma seen ñu gis ne ndeke peut-être moom da koo gis wala ki mu fekk ci bunt bi moo ko wax nee na mu ngi wéet ak nekkoon mooy liñ doon wax nekkoon en aparté di waxtaan ak seydna Muawiya radiyallahu anhu ndax seydna Muawiya dafa bokkoon ci les grands gouverneurs de seydna Umar Seydina Muawiya Seydina Omar moo ko faloon gouverneur Sham te loolu leeraloon nañ ko bi ñu gis tarjama Seydina Ousmane ci kazzaabuuna yi nga xam ne kàccikat yu ba mag yi naan dafa jël ay njabootam rek fal naan ku mel ni Seydina Muawiya Seydina Ousmane deful lu dul daa fekk koo xam ne Seydina Omar a ko fal faloon Muawiya parce que dañ naan mbokkam la mbokkam la waxoon nañ la boobu que Euh, yonent bi alayhi ci boppam li mu salarié ci waa banu umayya seyna Usmaan salarié wul lu ëpp loolu te li ma loon nañ la kaddaabuuna yi ñi ñuy wax li mënoon nañ la wax la ne lii la wax nii lañuy wax la jamono yonent bi alayhi salaam ñi nga xam ne ci waa banu umayya ñoom la ñoom la faloon ñu gis ne nombre bi c'était pareil kon loolu minal min min min loolu bokk na ci kadib yi gina a yi gën a leer waaye bon bu dee en face gars yi di wax lu leen neex euh, au lieu mu mën a am ñu taxaw wan leen dëgg ji ne leen lii ngeen di wax wuute na ak li am amul ñépp jàpp ko comme argent comptant alors que ñoom loolu sarabum bi qi'a la yaxsabuhu dham'anu ma'a seen wax yooyu yépp njunux la rek bu nekk ci pàkk aji mar gi bu ko séenee fu sori ba jàpp na fële lële muy seen ndox la ba daw si gaaw ñëw ak maramay yokk ndax def nay effort ngir naan si mu fekk fa ndeke du dara bu ko dikkalee du fa fekk dara waaw mooy wax yooyu abatil yooyu ñuy ñuy tasaare naan qad rawahu al imam ibn jarir wala ñoom diw ak diw waxoon naa la côté boobu li ma waxoon ne la gaa yi introduction sax liiruñu ko walla iyaadu billaah mooy Seydina Muawiya gouverneur Seydina Omar la woon moom la tegoon Sham parce que loolu gisoon nañ ko euh, euh, magam la fa tegoon mu génn àdduna bon ba muy mu mu mu door a fal Muawiya waaw radiyallahu anhu ba Abu Sufyan naan Seydina ne ko ba mu koy jaale si Seydina Omar di ko jaale ci doomam di génn àddina mu naan ko mu naan ko kan kan kan nga fa teg nag mooy kan nga fal palaasam comme que génn na àddina moom Abu Sufyan Seydina Omar ne ko Muawiya laa fal laa def mu remplacer ko Abu Sufyan ne ko rafetal nga de ay waay waay jokk nga mbokk rafetal yaa amiral mu'minin Seydina Omar radiyallahu anhu nee na Seydina al nee na bi ma agsee maa ngi fekk mu ngi nekk ak Seydina Muawiya la doon waxal moom la wéetaloon mu ne wabnu Umar bil baab man bi ma agsee fekk am na ku ma fa fekk maa ngi fa fekk Abdallah ibnu Umar ci bunt bi moom itam mu doon xaar ngir mën a gis baayam waaw mbir noonu la de amul saa baay la damay ñëw fee bunt bi dugg waaw ah, non non Seydina Abdullah ibn Umar bi mu ñëwee baayam wéeteeg Seydina Muawiya moom mu soxla ko dafa taxaw ci buntu bi te taxawuñ teg seen nopp ci bunt bi ngir déglu non mooy taxaw foo xam ne ñoom du ñu dégg li ñu di wax waaye pour bu génnee ñu gis ne kii génn ñoom ñu yëglu ngir mën a dugg c'était ça waaw. Ah. loolu lañu alquran jàngal ci teggin boo demee ci suuratu nuur bu ñu dugg naka la dugg ci kër yi naka la ñuy dugge ci néeg yi ak waxtu yi nga xam ne dañoo war di yëglu waaw mawlaana ibnu umar huwa aydan mimman rabbal mustafa wa kafa moom itam dafa bokk ci ñi nga xam ne min saxaabati rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam mi nga xam ne moo leen yarta ku mu yar doy na nee na man Seydina al-Husayn bi ma ñëwee maa ngi fekk Ibnu Umar nekk ci bunt bi muy Abdallah radiyallahu anhu nee na faraja Ibnu Umar léegi biñ taxawee tuuti xam naa faraja nee na Ibnu Umar moo njëkk dem bi muy dem bon mooy falaa ko fekk ñu taxaw tuuti après moom mu dem maanaam amoon na beneen soxla bu dox wala mu ne naa bàyyi ba beneen yoon comme que saa bàyyi pareegul moom fa nee man alxuseyn fa rajaatu ma ma daldi man itam ma ànd ak moom bi muy dem moom mawlaana ibnu Umar di dellu man it ma ànd ak moom ñu ànd ñun ñaar ibnu Umar alxuseyn ibnu ali radiyallahu ñuy dem ñu ñu dellu quoi ku nekk dellu fa nga newoon doxi say soxla mu ne fa laqiyani ba'd nee na ginnaaw lool Seydina Omar daal di dajeeg man radiyallahu anhu gisaat ma ne ma mais fa qaala lii mu ne ma mais lam araka yow waxoon naa la de aka neexoon ngay ñëw mais gisuma la depuis keroog bi bi bi ci minbar bi ba ñëwee ci kër gi ba léegi gisuma la Sayyidna al nee na ma ne ko qultu ya amira al inni jitu wa anta xaalin bi Muawiya wa raja'tu ma'a ibn Umar mu ne ko yow amirul mu'minin waaw yow ki nga xam ne yaay njiitu way ngëm yàlla yi loolu moo doon li nga xam ne moom lañ doon woowe Seydina Omar moom lañ ko njëkkoon di woowe Seydina Abu Bakar doonuñ ko ndax yaa amiral mu'minin waaw même bu dee am na xadiis bu da'if bu ñëw ne am na kii Usman ibn Mad'un léegi kan moo fàttale ko Seydina Usman ibn Mad'un ay yaa tee ngaa bu ñu dugg ci wulli ay muut yoo xamante ni nii fàtte woon na ah ma dara maa laajte kese <laughs> wuñ ñëw benn mbóot non c'est que ah, Abu Taalib Abu Taalib bàyti xam na Abu Taalib kii la nijaay la ci moom Seydina Usmaan ibn Maz'un bokk na ma fàttali la tuuti bokk na ci njëkk a jóge Makka dem Habasha ca gàddaay ba ba ñu déggee histoire ne waa Quraysh dugg nañ ci lislaam ñu ñëwaat ba mu ñëwee Abu Taalib moo ko yiiroon yaa ngi fàttale ko lool kooku mooy Seydina Usmaan ibn Maz'un eh, radiyallahu ta'ala anhu te mu génnoon àddina yonent ma lay saab dencoon ko te ndaw sa jógoon naan man de shahaadati sama seede bi may seede ne ci yow ci yow de mooy anna allah akramak këne buur yàlla de moom teral na yonent ma lay saab ne ko ah, yaay wax loolu ah, boobu dafa bokk ci ñi njëkk génn àddina saxaaba yi njëkk génn àddina fi nga xam ne mooy madinatul munawwara ala saakina afdalu salaatu wasalaam ñu njëkk koo denc al baqiya al xarqat ah yeneen ma lay saar saar ne ndaw si ah yaay wax lool yaay seede lool ci moom mu ne waaw mu ne ko yaa rasuulallah ana lay doon bu yàlla teralul sayyidina Uthman ibn Maz'un nii ana kan lay teral yeneen ma lay saar saar ne en tout cas li ma leeral li ma leer yépp taba xam mooy qad ataahu al moo Usmaan ibn Maz'un mii de certitude lu leer li suñu boroom doon ñu dig moom dikkal na ko muy dee ak la nekk ca gannaaw dee loolu moom moom moom loolu dikkal na ko mu ne kantaa man man rasulullah xawma waaw ah, laa adri xawma ana lan la buur yàlla di def ci man xawma ko man waaw hee ndaw si ne tey laay mujjee setalati benn nit laa wax hii hii à partir d'aujourd'hui wii dootuma wax kenn lii ma wax waaw moo tax am njort bu rafet ci sa boroom rek waaye bul dogu de waaw waaw bul dogu bul dogu ndax loolu mbiru yàlla la waaw mbiru xaybu moom nañ ko bàyyeeg suñu boroom subhaanahu wa kon euh, euh, Usmaan euh, am na xadiis bu da'if bu ne moom lañ jëpp moom la yonent bi alayhi salaatu wa salaam woowe woon ne woon amirul mu'miniin waaye loolu comme niñ la ko waxee rek xadiisun da'if Seydina kii e, Seydina e, kii e, Omar lañ doon woowe amirul mu'minin lañ doon woowe amirul mu'minin Seydina al-Husayn nee ma ne ko yaa amiral mu'minin bi ma nee waa yow gisuma la depuis boobu gisuma la de neena ma ne ko yaa amiral mu'minin inni jiitu wa anta Xaalid bu Muawiya ne ko dikk naa sax man ñëw naa de yaa amiral mu'minin ñëw naa ne dama ñëw fekk nga nekkoon ak Seydina Muawiya ak Muawiya waaw moom ngeen moom nga nekkaloon bi léegi nag farajantu ma ak Ibn Umar après ma dellu euh, ak ki nga xamante ne nii mooy euh, ibnu omar di sa doom moom mooy kon moom moo xam ne ah kon sama doom ji mu ngi woon ci bunt bi doon xaar euh, léegi nag <laughs> seydna omar ne ko seydna omar radiyallahu anhu ne ko anta axaqu bil izni min ibnu omar fa innama anbata maa tara fii ru'uusina allahu thumma antum mu ne ko yow mii yaa ginoon a yey nag ci ñu jox la ndigal nga agsi que say que que ibnu omar di doomi omar muy sama doom man mooy yow maroon ngaa laaj ndigal rek maroon ngaa laaj te yëglu mooy nga yëgle nga yëglu rek ne yaa ngi fi boo fi newoon yaa ngi fi yow laay ma ak yéen la waaw boo ne woon yaa ngi fi rek ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma accueillir ndax yow yaa gina yeey ñu jox la ndigal nga agsi ka ki nga xam ne mooy ibnu umar waaw ibnu umar kii nu mu tudd Euh, Usmaan ibn Maz'un ci jiwaaru di wax mun <laughs> <laughs> ah, a leen bo gaa yi naan ko ay condition yi mu ne ko saa yi téewaatal sa jiwaar quoi waaw loolu yi du mun moo wéra Abu Taalib <laughs> <laughs> voilà euh, kii mu nekkoon kon Seydina Umar ne ko yow yaa gina yeey al-Husayn yaa gina yeey anta ahaqqu bil idni min ibn Umar yaa gina yeey ñu permettre la nga agsi que sama doom ibn Umar ne ko nag xanaa xamoo ne fa innamaa dëgg-dëgg yow al ambata maa taraa fi ru'usina gis nga suñu karaw yii nii nga gis suñu bopp yi bi jaaw gi ci ne hein li tax mu mel nii mooy allah buur yàlla nekk ci chantier buur yàlla yi daal ak di ut ngërëmam fu ñu tollu moo tax li sax ci suñu kaw bopp yii buur yàlla summa ginnaaw moom borom bi antum yéen waa ahlu bayti rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam suñu coono ñi dal yépp pour am ngërëmu buur yàlla pour am tamit yéen seen ngërëm waaye mooy nekk ci seen service waaw ak nekk ci li nga xam ne ndax ana kan man ahfar kan moo gën a téye gën a jàpp yonent bi aleyhi salaatu salaam que Seydina Omar radiyallahu anhu illa Siddiq ha part Seydina Siddiq ana kan moo gën a dénkaane yonent bi alayhi salaatu salaam en de moom ku dul Seydina Omar ibn al-Khattab moo tax yii li ci sax suñu bopp yi nii mooy Allahu ginnaaw moom antum yéen du li yonent bi alayhi salaatu salaam doon dénkaane wa inni taraktu bàyyil naa leen bi muy wax naan maa loo xamante nii lan tadillu in abadan in in an in in tamassaktum be kitaaballah wala kitaabullah bàyyil naa leen loo xamante ne nii du ngeen sànku ba faw feek yéenañ ciy ngoy yéenañ ciy téye muy kitaabullah kon kay li tax suñu bopp yu mel nii mooy allah ndax kitaabullah huwa kalaamu rabbil alamin mooy waxu borom bi subhaanahu wa taala li mu namm ci ñun ak li muy xaar ci ñun foofu lañu ko wax waaw te tamit li lay may ngërëmam yépp ci téere boobu la ko def kon nag moo tax suñu bopp yi lii nekk suñu kaw bopp yi looloo tax summa antum ginnaaw gi yéen te loolu la yonent mi alayhi ne woon udhakkirukumullah fi ahli bayti udhakkirukumullah fi ahli bayti uzakkirukum allah fi ahli bayti maa ngi leen di ragal loo yàlla ci sama waa kër maa ngi leen di ragalloo loo yàlla di leen fàttali borom bi subhaanahu wa taala ci sama waa kër maa ngi leen di ragal loo yàlla di leen fàttale di leen fàttali ci sama waa kër kooku ngénkaane lool kan moo ko gën a dégg dégg gin ko jàpp saydna umar ibn al-khattab la ahad illa as-siddiq anhuma moo tax mu na ko fa innama ambata ma tara fi ruusina allahu thumma antum eh, xam nga Seydina Omar waxoon na ko ci kanamu yonent bi alayhi salaatu wassalaam peut-être que muy qissa boo xam ne peut-être ko fàtte duma la tenir rigueur parce que <laughs> affaire dama xaw a bari mooy ci fatxu Makka bi ñu ubbi Makka euh, Seydina mooy bi Abu Sufyaan bi ñu bi biñ ko jàppee indi ko bi mu génnee ñoom Seydina Budayl ibn Warqa Budayl ibn Warqa radiyallahu anhu ak Hakim ibn Hizam di xool parce que bon am na intuition bu mag ni Abu Sufyaan daal liñ jële Medina comme que ñoom yàq nañ accord Hudaybiya yi mu dem kenn faalewu ko mu ne ko fatane daal mooy Seydina moom daal moo wax ak man gaa yi ne ko lu wax mu ne lii mu ne yow koo gisuñu lu dul ne dala doon fowe waa nga jàpp ne moo ci tane li as-Siddiq def Abu Bakr radiyallahu anhu ne waxul ak yow faalewu la Seydina Omar nee na moom moom moo ci ginoon nag moo ci gënoon a dur envers ñun waa Quraysh nee na ki ci tane daal mooy Seydina Ali ndax ba ma demee o minimum wax na ak man nee na na ma ma def lii ñu ne ko lan la wax ñu def mu ne nee ma moo ma ne génnal <laughs> nga wax ne man maay sangu Quraysh maay kii ak kii mu ne mais kooku da doon fooy waa Quraysh ne Abu Sufyaan yow contrat bi bii nga jëlee Medina Abu Sufyaan yow gis nga kooku gat yow yow yow yow yow yow yow Ali ibn doon fooy. Eh, mooy bi ñu xelam dawul moo tax chaque guddi da génn di xool est-ce que yonent bi alayhi salaatu salaam nekkul di ñëw ngir dal seen kaw ba ni mu génnee daje yonent bi alayhi salaatu salaam ñëwoon ci fatxu Makka jege Makka noonu mu gis taal yu bari yooyu ay feu yu bari mu ne bu day li ñee bari nañ de mu naan ko ñee moom Xusaa mu ne ko déedéet Xusaa kay ñoo gën a néew li Xuzaa kay Xuzaa nan la mën a taale taal yooyu yëpp dañu ma tolloo ak Xuzaa ñee ñu bari nañ bañ jàpp ko. indi ko Seydina Omar ne <laughs> ne ko yow Abu Sufyaan yaa ni nii noonu bi yàlla bi <laughs> yi jëlaguñ place ñu war a jël ci yow. <laughs> baal Abbaas daw daw daw daw yàkkam ci daw ci yonent bi aleyhi salaatu salaam ndax Seydina Umar du ko gis rek gaaw ngir jëli ndigal ci yonent bi aleyhi salaatu salaam ngir ne ko jàpp nañ Abu Sufyaan ngir nga ko rek ma faat wax ma ndigal daw ji daw ci yonent bi aleyhi salaatu salaam Seydina Umar naan naan naan bàyyil ma faat ko Seydina Abbaas ne ko yow da yow daa fekk nekkul nekkul sa baay nekkul sa mbokk rek mooy mooy bokkam la buñ waxee doon mooy jegewu la yenn jege ñaale yi xam nga ñoom ñépp a bokk ñii ñépp ay ay ay ay ay sëtu Qusay lañ surtout waa Banu Umayya nii ak waa Banu Hashim dañoo jege lool waaw ah Abdu Manaaf mooy seen maam balaa ngay agsi ci Qusay ibn Kilaab nu Murra ah <laughs> léegi ñoom euh, waxoon na loolu Yonent bi alayhi salaatu salaam jour bi ko Sayyidna Abbaas ne yow daa daa fekk dadul dadul doomu Xattaab rek wala mbokku Xattaab wala sa mbokku direct na kon daa nekkul sa mbokk direct rek moom Abu Sufyan moo tax nga bëgg ñu faat ko nii yonent bi alei saatu salaam di leen déglu ah, <laughs> Seydina Omar ne al Abbas ibn Abdul Muttalib ne ko yaa yaa Abbas ne ko Abbas <laughs> yëgal ne gis nga man yow yow Abbas sa tuub moo ma gënal fopp tuuba Xattaab mi ma jur laa wax gis nga xattaab bi ma jóg xam nga moom faatu na ca ca avant l'islam moom xattaab moom moom moom moom moom bokkul ca l'islam mu ne ko man yow al abbas nga tuub sa dugg ci lislaam ci laa gën kontaane buñ ma ne woon mooy comme si buñ ma ne woon yaa Omar choawa ni radiyallahu anhu tànnal est-ce que Seydina al ah, ah, ah, kii eh, al Abbaas ibn Abdul Muttalib dugg ci lislaam moo la gënal walla sa baay bi la jur yow Omar bi Xattaab dugg ci lislaam mu ne ko man nag yow yow al Abbaas nga dugg ci lislaam sa dugg ci lislaam moo ma gën a bégloo fopp dugg ci lislaam ci al Xattaab bu doon defoon na ko bi ma jur lu tax parce que lu ma xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam loolu moo ko neex te loolu mooy li nga xam ne moo ko gërëmloo te mooy li ko kontaan loolu allahu akbar allahu akbar yonent bi alayhi salaam muñ xam ne laqad sadaqa Umar la ñooñ ñoo xam famille yonent bi alayhi salaam ak bi nga xam ne moom la leen moom lañ leen war lool wa kadhalika Siddiq loolu loolu def waaw loolu loolu def kon mu ne ko yow alxusayn anta axaqu bil idni min ibni umar radiyallahu anhuma ne ko yow yaa gine yey ñu lay jox ndigal nga agsi këpp ibnu umar mi nga fekkoon ci buntu bi di sama doom <laughs> voilà fa innama ambata ma tara fi ru'usina allahu thumma antum waaw moom euh, seydna al xusayn noonu la ko Seydina Omar fonke woon ak njabootu yonent bi alayhi moo tax te waxoon nañ ko ci euh, bi ñuy gis tarjama magam radiyallahu anhuma al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib kene Seydina Ja'far as-Sadiq di sëtu Seydina Ali ibn Abi Talib waxoon nañ la ko jotaay bii weesu seydna jaafar ibnu muhammad muy albaqir ibn ali ibn alxusayn di zeynul abidin di ali di zeynul abidin ibn alxusayn doomi alxusayn mii ñuy gis ibn abi taalib dafa soloo jële ci baayam di muhammad muhammadul baqir moom seydna jaafar as mu jële ci baayam di seydna muhammadul baqir radiyallahu anhuma mu ne anna umara ja'ala lil xuseyni mithla ataa'i aliyin waaw ah seydna omar sey uh, jaafar uh, mohammadul baqir seydna mohammadul baqir rahmatullah aleyhi mu ne mu ne seydna omar radiyallahu anhu bi mu nee xalifa dafa defal seydna al xuseyn comme mooy prestation yi ñu doon joxe yi nga xam ne alal yi doon ñëw ñu koy séddale te waxoon nañ la ñi féete woon kaw ñooy waa ahlu badr akaabiru saxaaba ka seydna ali wa usmaan wa talha wa naam wa talha wa abdurahmaan ibn wa sa'd wa abi waqqaas radiyallahu anhu ak noonu ak ñoom sa'd ibn kii eh, eh, eh, ñoom Itbaan ibn Maalik wa kaana min al-badriyyiin ñu mel noonu ñoom ñoo doon ëppale mu ne moom Muhammadul Baaqir mu ne radiyallahu anhu mu ne Seydina Omar dafa defal Seydina al-Husayn comme lim doon jox maa baayam di Seydina Ali ibn Abi Taalib gisoon nañ ci waaye bële biñ gisoon ci bi ñuy gis Seydina al-Hasan riwaaya bi dana woon alxaqal umaru alxasana walxusayn dafa jël seydna alxasan ak seydna alxusayn di leen jox lu toll li muy jox waa Badr comme seen baay di seydna Ali ibn Abi Taalib ñoo yemoon képp ndax lan li qarabatihima min rasulillah ndax ñoom ñaar jege gi nga xam ne noonu lañ jege woon yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi ah, Ma'mar day nettali jële ci al imaam az-Zuhri raxmatullaahi alayhi mooy xarit boo xam ne mursal la euh, Seydina Umar euh, euh, az-Zuhri mu ne parce que Seydina Zuhri en fait dajaw mooy jëlewul ci Seydina Umar radiyallahu moom ci taabiin yi la bokk mais ci taabiin yi nga xam ne ñoo féete suuf moo tax moom ay ñoom Seydina Anas radiyallahu anhu ñooy ay sëriñam ak ak ñoom comme Ibnu Umar yi mais kantaa ñoom Seydina Omar radiyallahu anhu non moo tax mursal la euh, mu ne anna Omar kasa abnaa as-saxaaba wa lam yakun fi daalika maa yuslihu lil Xasan wal Xusayn fa ba'atha ila al-yamani fa utiya bi kiswatin lahumaa fa qaala al-aan taabat nafsi allahu akbar ah comme li nga xamante ne nii moom la euh, mooy liy dëggal tey gën a wane li nga xam ne moom lañ doon wax sànk ndénkaane yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ni ci Seydina Omar radiyallahu anhu wa kadhalika as-sahabatu ajma'in ñoom ñépp niñ ci taxawe woon euh, du gisoon nañ Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu lim doon def ak Seydina Abdallah ibn Abbas wa huwa min itrati rasulillah huwa aydan ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu mawlana tarjumanul Qur'an ha moom Seydina gisoon nga Seydina Zayd ibn Thabit ni mu doon doxalee moom nee man Ibn Umar man bokk Ibn Abbas dama doon ñëw fekk Seydina Zayd nekk ci biir du ma du du ko ñëw di déranger waaw que maa soxla déedéet bu ma ñëwoon fekk mu jàpp ci buntu kër gi laay tëdd ngelaw yeeg suuf yi muy yóbbaale yépp sama kaw lay jaar ba mu génn gis ma mu naan ma ne looy def fii yaa na yab na ammi Rasulillah ana looy fii yow mi nga xamante ne yaay doomu bàyyi texu yonent mi alayhi salaatu wassalaam di Abbaas ibn Abdul Muttalib lan lay def fii ne ko yow bu ñëwee lan moo tee nga nga nga nga la tere woon nga nga yónnee ma nit ma ñëw man maa lay dikkal man Zayd ibn Saabit mu ne ko déedéet ñun nii lañ ñu jàngal ñuy doxalee suñu boroom xam-xam Seydina Zayd ibn Thabit fóon bopp bi wala loxo bi ni ñun itam nii lañ ñu dig nii lañ ñu digal ñuy doxale ahlu bayti rasulillah waa kër yonent bi wa sallam saxaaba yi nii meroon ak ñooma ah, radiyallahu anhu te dinañ gis Seydina al-Husayn mi ci kanam ci kanam dinañ gis benn saxaaba an-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu ni doxale allahu akbar nga gis ñooñu ñoo téewoon udhakkirukum allah fi ahli bayti udhakkirukum allah fi ahli bayti xam ne thaqalayni yooyu muy kitaab allah wa itrati ahlu bayti ñoo ci téewoon xam ni nga xam ne mooy seen gëdd ñu jox leen imaam az-Zuhri dane rahmatullah alayhi sayyidina Umar radiyallahu anhu kasa abnaa as-sahaaba ñu ne ah, ci la kis mooy daf leen a solal waaw doomu saxaaba yi radiyallahu anhum Seydina Omar doon def lool mu jënd ay piis yu bari doomu saxaaba yëpp mu jox leen allahu akbar liñ naan mu tuuse leen bu doon tey tuuse leen ay ay yére waaye walam yakun fi dhalika ma yuslihu lil Hasan wal Husayn radiyallahu anhuma waaye li mu joxe yére yi daal mu gis ne yére yi amul loo xam ne daal yella la te nekk na lu yéwén loo xam ne ngir ñaari sang yi daal Xasan ak Alxuseyn waaw ah, nag ñii nag ñooy doomu yonente mi aleyhi salaatu salaam huma rayhaanata min ad salawaatullahi wa salaamuhu alayhim ajma'in eh, mu xam ne bon yére yii moom mu gis ne amul daal maa la nga xam ne ci yére yi yuslihu mooy yëwén lil xasani ñeel seydna al xasan wal xusayn ak seydna al fa ba'atha ila al mu yónnee yaman ne nañ dem yaman nañu dem yaman utali ko yére yu dàq yu rafet yu baax yoo xamante ne nii pour ñaar yi pour Seydina al ak Seydina al Husayn ñu dem fa utiya bi kiswatin lahuma waaw waaw est yaa ngi imaginer affaire yi ni mu demee gis nga entre Yaman ak Medina ni ak Madina ni mu sori Yaman a gina sori Makka ah. gis nga Makka ak Medina ni mu sori Yaman nag te suufu Makka la ca suufu Makka la Omar yére yi ma jox doomu saxaaba yi moom yellul gisuma lu ci yàlla pour sam pour ñaar nii waaw mu yónni ba Yaman ak ni Yaman di sore te ta génn nañ doon deme maa fas wala mbaam mooy li leen tax du lenn lu leen ma ay yére pour ñaar pour ñaari sang yii pour alxasan ak alxuseyn dem leen nag ba yaman ngeen seetil ma yére yu mel noonu yu baax waaw yoo xam ne kon lool dalay wan ne yére yooyu ñooy dàq yi mu jox ñeneen ñi te ñooy gën a baax yi mu jox ñeneen Allahu akbar fa utiya bi kiswatin lahuma ñu dem ko foofu indil ko yére yu mel noonu yére yu rafet comme moom ni mu ko bëgge woon Seydina Omar radiyallahu anhu bi mu gisee yére yi ñu indil ko ko mu xool xam ne ah waaw kay lii waaw kay lii waaw ah, lii moom waaw kay xanaa yii mais yële moom déet waaw kay fa qaala mu ne al ana nafsi léegi nag sama xol a ngi war a dal waaw lu doon dalal seen xol gërëm loo ñi nga xam ne ñooy ñi yonent bi alayhi salaam waxoon man ahabbani falyuhibbahuma képp ku ma sopp man alayhi salaam na leen sopp ñoom ñaar ñi allahu akbar mu ne al aana léegi rek bi ñu ma àndilee yére yii ma war leen koo jox te moo moo gën a yell pour ñoom taabat ci lay door a teeye nafsi sama bakkan ci lay door a ame nag nekk ci kéetu allahu akbar allahu akbar mu ngi noonu de waaw ah. hein xam nga eh, waxoon nañu nettali yonent bi aleyhi salaam ci eh, bi ko yéeféeru najraan yi dikkalee foog foog naa waxuñu ko woon yéeféru najraan yi mais ay chrétien lañu woon muy askofu najraan hein si gisoon nañ non gisoon nañ euh, net noon dañ ko waxul woon ci Euh, euh, waxuñ ko woon ci tarjama Seydina Al-Hasan mais ci tarjama kii la woon euh, non ci ci ci bi ñuy gis wufuud yi chrétien na jaan yi al-Aaqib wa Sayyid bi ñu ñëwee nekk kilifaay waa Najraan gënoon nañ ci délégation yi yonent bi alayhi salaatu salaam daal di leen proposer l'islam gaaral leen ko euh, gaa yi ne mais ñun gëmoon nañ bu yàggaan ah, yonent bi alayhi salaatu salaam ne leen waxu ngeen dëgg waaw yéen waxu ngeen dëgg nan ngeen mën a wax ne kunna muslimayni qablak non seulement ñu ne dañoo gëmoon ñu ne yeneen tubaab saar saam yow bañ nekkee ba ñun bañ nekkee jullit yow daj ko boo ko woon yeneen tubaab saar saam ne leen kadatuma waxu ngeen lu wuteeg li am. wax lu wuteeg lu am te nettali bi qad zakarahu al imaam al imaam ibn Hisham rahmatullah comme ni ñu ko gise woon. Euh, te noonu euh, imaam Ibn Sa'd tamit daal dina koy tudd gisoon nañ ko ci al-Bidaaya wa Nihaaya tamit tuddoon na ko bi ñu koy doon gis gaa yi ne ko kunna muslimayni qablak yow yonent mi alayhi salaatu salaam ba ñu gëmee yow gëma boobu ñoo la njëkk a gëm yonent mi alayhi salaatu salaam ne yéen kalatuma waxu ngeen lu am innahu mana'a al-islaama minkuma thalath ne leen yéen ñii ñun riwaay bañ gisoon du riwaay bii lañ gisoon gisoon nañ ko mais paariwaay bii nii mu ne léegi nañ indi bi boo ko muy gën a enrichir ah mu ne yonent mi aleyhi salaatu salaam ne yéen innahu dëgg-dëgg mana al islaama minkum salaat ni yéen kon li yéen wax demewul noonu parce que li li tere l'islaam agsi ci yéen mooy ngeen nekk jullit mooy ñetti mbir xawlu ko ma ñoom nag ñoo ne woon kilifaay kilifaay chrétien wu najraan yi mu ne leen ñetti mbir moo leen teree nekk jullit qawlukum attaxada allahu walada wa aklukum alxinziir wa sujuudukum lissanam ne leen yéen ñett yi moo tere ngeen nekk jullit ñett yi nan mooy jullit manu la nekk jullit ba pare boole yi ci xolam ndax yii nii manuñoo ànd nga gëm loolu daganal loolu que ni lii lu dagan la ci yow ba pare nga nekk jullit man nga nekk mooy wax ji ngeen ne ittaxada allahu walada wal iyaadu billah ni buur yàlla dafa jàppe dafa am wal iyaadu billah doom waaw wa qaalu ittaxada allahu walada kuffaar yi nee na ittaxada allahu walada indi nañ fu wax duur lañu rëy loo xam ne ñoo ko créé ñoo ko famante du dëkk loolu benn la boo xam ne mooy tax yéen mënu ngeen nekk jullit ci kaw loolu wa aklukum al xinziir ak lekk ngeen di lekk mbaam xuux muy porc porc ah cochon yooyu noonu lekk ngeen koy lekk daganal parce que euh, da ngeen ka nga laaj nga ne ma mais kon jullit bu lekk porc yéeféer la ma ne la non non mais bu ñëwee daganal ko ne boyow la mais daganal ñu ne ko déet sa way innamal xamru wal am wal ansaabu wal azlaamu rijsun min amali shaytaani fajtanibuuh nga ne waaye yow malgré loolu lépp dagan na ñu ne ko alxuraan lii la wax nee na innama dëgg-dëgg alxamru sàngara wax lool boole ci xinziir yooyu yépp sobe la ri salte la sori leen ko xaraamal ko ci nit ñi yow nga ñëw ne waaye man jullit laa mais dagan na ah. nga daga ku képp ku daganal lu yàlla xaraamal huwa kaafirun walaw sallaa walaw saam walaw shahida yawma arafa waaw fekk tuubul ci loolu duggaat ci lislaam kooku yéefér la waaw parce que loolu mooy indi nga gis boroom xam-xam yi buñ naan euh, bon wax ji ci kaw nii waxu yéefér la mais deful nit ka yéeféer sauf bu dee ne da koo daganal waaw lu yàlla xaraamal nga ñëw ni dafa dagan wuute nag nga ñëw def lu yàlla xaraamal mais tout en sachant que quand na mais man maa am faiblesse su manumaa bàyyi bàkkaar bi loolu beneen affaire la waaw mais taxaw lu yàlla xaraamal nga ne dagan naa kooku mooy nekk yéeféer parce que dangaa bëgg a wax yow sa wax moo moo yow li borom bi wax nga weddi kooku yéeféer kon affaire baabu wa aklukum al xinziir ñoom dañ koy lekk ci kaw jàpp ne malgré li alquran suñu borom ne xaraam na ñoom ñu ne dagan mu ne loolu day wane ne yéen du ngeen julli waaye wa sujudukum al sanam am na beneen seen sujóot gi ngeen di sujóot yéen ñaar li sanami ñeel xërëm bi ngeen def naan almasiix ak di ko sujóotal fu ne defal ko ay kii naan loola notre seigneur Jésus yu mel noonu gaa yi wax masiixu yu ne yi wax loolu noonu di di sujjóot ci sëgg ko def lu ne loolu tamit mooy ñetteel biy wane ne yéen du jullit xamalaa gaa na ko bee faman Abu Isa kan mooy bàyyi Seydina Isa yow laaj ko ne si bàyyi sa suñu boroom wàcce inna mathala isa inda allahi ka mooy aaya boobu mu ne misaalam seydina isa de fa buur yàlla subhaanahu wa ta'ala ka mathali aadam dafa mel ni seydina aadam rek ni ñu ko bindee parce ñoom li leen jaaxal ku faaru yée yéeféeru ñoom maa xal la amuñu xam-xam ñoom euh, rien que parce que lenn lenn la hmm? parce que Seydina Isa moom radiyallahu anhu euh, euh, alayhi salaatu wassalaam ñëw na te amul baay rek ñu ne kon nag kooku kon affaire bi yéem leen dañ ne doomu yàlla la wal iyaadu billah suñu boroom nag xamal neen ne bu ngeen yéemoo ci loolu am na lu ko gën yéem te ca boroom bi benn la ndax lépp ci lenn kese la taxaw mooy kun fayakun mooy ne yéen li ngeen li leen yéen ci say ci Seydina Isa almasih ibn Maryam alayhi salaatu wassalaam ba ngeen ne yàlla la yëg leen ne inna mathala Isa inda Allahi ka mathali Aadama xalaqahu min turaab thumma qaala lahu kun fayakun alhaqqu min rabbika falaa takuunanna minal mum falaa takum minal mumtariin fa man xaajaka fiihi min ba'di maa jaa'aka min al-'ilm faqul ta'aalaw nad'u abnaa'anaa wa abnaa'akum wa nisaa'anaa wa nisaa'akum wa anfusanaa wa anfusakum thumma nabtahil fa naj'al la'nata Allahi 'ala al-kaadhibiin waaw suñu boroom wàcce aaya ne leen wax leen ne inna mathala Iisaa 'inda Allahi ka mathali Aadam misaalum Seydina Isa juddu sans baay fa buur yàlla la tax moom mu nekk fa buur yàlla mook ni Seydina Adam yeme benn képp la waaw ci yéen nit ñi yéemu ngeen ci lu nekk waaye buur yàlla moom mbir mi ci lenn kese la lenn benn la moo tax benn la ka dafa ka kenn misaalum aadama comme Seydina aadam bi nga xam ne moom alayhi salaam moom amul yaay amul bàyyi buur yàlla da koo bind noonu ah xalaqahu min turaab xanaa booboo war a gindee na yéem te est que daa tax ngeen ne yàlla la ci suuf la ko buur yàlla binde summa gannaaw nga qaala lahu ba mu ko defaree ci suuf ba pare mu ne kun nekkal fayakun mooy mbir mi ci nammeelu borom bi kese la aju mooy ci kalimatu kun bu nee kun mbir ma day nekk ca saasi kon kay loolu lam ne kun ci maam aadama mu nekk alayhi a salaam noonu la waxe Seydina Isaa kun mu nekk kee mu ne ko kun mu jóge ci turab ci suuf kii mu ne ko kun mu jóge ci yaay te amul baay loolu fa buur yàlla lenn la mooy kun kalimatu kun la buur yàllay wax kun <laughs> fayakun alxaqu min rabbik suñu boroom ne alxaqu min rabbik waaw dëgg mir rabbik ci sa borom lay bàyyeekoo waaw mooy lu bàyyeekoowul euh, lan la waxoon labit ala kull ala kullu shay'in maa xala Allahu baatil waaw ala kulli maa xala Allahu baatil ala waawi alaa yëgu ngeen ma yëgal leen kulla shay'in bépp mbir maa xalallaaha walla maa xalallaaha baatilun <laughs> waaw Labiid ibn Rabi'a waaw eh. <laughs> xam nga moom waxee lool Seydina Usmaan ibn Maz'uun mi ñu doon tudd Rabi'a kii eh, eh, Labiid <laughs> mooy dafa am relation liñ doon wax sànk ci Seydina Ousmane ibn Labi Ousmane eh, eh, ibn Mad'un eh, parce que xam nga bi ko al-Walid ibn al-Mughira <laughs> daal di yiir ba mu jógee Éthiopie hein mooy Labid moo ñëwoon Makka di leen waxal ay vers di leen comme les grands poètes ñépp wër ko Ousmane ibn Mad'un ne fa jóge Éthiopie ñëw wal Walid ibn al-Mughira moo ko yiir Labid ne alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen kullu shay'in bépp mbir maa xalallaaha lu dul buur yàlla rek baatil lu génn buur yàlla lu dul buur yàlla rek baatilu neen la ah <laughs> Seydina Usman ibn Maz'un ne sadaqta ne ko wax nga dëgg de yow Labid fa qaala Labid continue li continue vers mujj na tuub radiyallahu anhu wa kullu na'imin la mahalata zaayilu te bépp xéewal moom noo man di def du jaas day jeex sayyidna Uthman ibn Maz'un nag ne ko kadabta na'imul jannati la yazul waaw waaw am benn waay daal di jóg rek ubbi lexub bëtub sayyidna Uthman ibn Maz'un bi kay mu verte ca saase <laughs> waaw parce que Labid dane ah daal ni ngeen bàyyee man ku toll ni man renommée internationale un poète comme moi ma taxaw di wax yéen yëpp ngeen nekk fi kilifa Quraysh yi kii naan ma waxoo dëgg am ku jóge fee rek ubbi bëtëb Seydina Usmaan ibn Maz'un voilà <laughs> waaw alhaqqu min rabbik <laughs> waaw ala kulli shay'in ala kulli shay'in ma xala Allah baatilu wa kullu na'imin la maxaalata zaayinu kon alxaqu dëgg min rabbika ci sa boroom lay tukkee waaw boo bëggee gis dëgg xam dëgg dellul ci alquran ak sunna waaw mi nga xam ne waxyu sunna waxyu boroom bi subhaanahu wa ta'aala kon min rabbika falaa takum bul bokk mukk minal mumtarina ci ñuy dengi dengee nekk di polémiquer ka ci dëgg ji ci wax ji ma wax ah ak tamit ci wàllu Seydina Isa Seydina Adam Seydina Isa wala di polémiquer di colloque fii di daje fii way est-ce que ça les statistiques montrent que way une femme sur un xawma lan échantillon sang nombre temps ci dina am man naa jur sang mu am kii ak yooyu bëgg koo teg foofu dañ naan la waxu ngeen dëgg même bu dee lool duñ dañ naan leen mbir mi lenn la suñu borom wax nañu ko nee na ka masali aadama comme sayna aadama alayhi salaam kese la waaw xalaqahu moo ko bind min turabin summa qaala lahu kun fayakun kun nekkal mu nekk kon discussion yu stérile yi gaa yi discuter moo xam ñu mën a tuddee loolu leen ba ko alxaqu dëgg min rabbika ci sa borom lay tukkee ka wax na la falaa takun kon nag bul bopp yow jullit bi minal mumtarina ci ñuy dengi dengee que discuter que polémique ci mbir yooyu la fa man xaajak mu ne yonent mi alei saatu salaam képp nag koo xam ne daa ñëwati di la di la jéema weddeeka di la diiŋataka ah, fii ci dëgg gii mën a indi muy alxuraan di remettre en cause di wax naan bon yow bon est-ce que yàllaa la yónni sax wala ay bon yow mii sa yónni gi loolu est-ce que c'est authentique est-ce que c'est pas pour les arabes est-ce wala bokk est-ce sax yow mii sax est-ce que yónni la yónni yàllaa la yónni mu ne képp ku ñëw di dàggeeg yow. ci alquran ji muy dëgg ji mën indi min ba'di ma jaa'aka min al-ilmi ginnaaw lii la dikkal ci xam-xam muy xam-xam bi tukkee ci xam-xamu laduni jóge ca borom ba mu jox la ko nag di ci dàgge. faqul ne ko taalaw dikkle aywa nad'u abnaana ñu woo suñu doom yi aywa ñëw leen wa abnaakum yéen ñi may dàgge naan du dëgg comme al-Aaqib ak Sayyid yéen ñaar ñi woo leen yéeni seeni doom wanisaa ana ak suñuy jigéen suñuy soxna ak wala suñuy doom yu jigéen wanisaa akum ak seeni soxna wala seeni doom yu jigéen wa anfusana ak suñu bopp man mii wax ak yéen ngeen ñëw wa anfusakum ak ma summa nabtahil waaw bu ko defee nag mooy ñu wax lan mu nabtahil gi mooy lii waaw mooy dañu naan fa najal laanatallahi ala alkaadibiin yal na sànjum yàlla rëbbum yàlla nekk ci ñaari parti ki nga xam ne moo ci wax lu wuteeg dëkk waaw yeneen ci gaa yi naan ko aywa nañ moo ana aca aca na ñëw yonent bi aleyhi salaatu salaam dafa woo sayyidatu Faatima la indi téye ci loxo indi waale alxasana wal xuseyn ñoom ñii leen di woon ne gaa yi hee yéen mu ne leen haa ulaa bunayya ñii ñooy samay doom allahu akbar ah <laughs> ne nag yéen ñëw leen ñëw leen ngeen ñëw leen léegi ñu wax li suñu borom bi wax li borom bi subhaanahu wa wax ñu def loolu xool kan moo nekk ci dëgg waaw. fa naj'al la'natallahi 'ala al ñu def lool gaa yi xam ne fa fa xalaa ahaduhuma bil axar ñu ñu ñu ñu aparté pencoo ñoom ñaar petoo fee ñoom ñaar kenn ki ne ki ci des hee laa talaan hu de laa tulaa en hu de laa tulaa en hu fa in kaana nabiyan falaa baqiya gaa yi ne hee ñu gisee ah les choses deviennent nag de plus en plus sérieuses kenn ki gis keneen ki ne ah eh laatu laa kii bu fi defal mu laa anaat rëbbanteeg moom de ndax gis nga bu dee yonent ya wallahi ñun moom mooy fi lañuy jeexe falaa baqiya waxuma la ñun mais suñu descendance léppay ràpp ci kaw suuf dañuy jeex dootuñu amati fa qaala après biñ gisantee nag ba xam ne é eh, ñun nag on déconne ah ñu ne la xaajata lana fi lislaam wala fi muraanatika fa hal min thalitha ñu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam soxlawuñ sa lislaam gi nga ñuy woowe soxlawuñ tamit di rëbbonteeg yow ééé non non on retire waaye fa hal min thalitha est-ce que am nga troisième proposition boo ñuy defal fa qaala naam yonent bi aleyhi salaatu salaam ne waaw <laughs> al fa aqarra biha wa waaw mu ne leen waaw am na beneen de mooy ngeen nangul ñu nekk sous notre domination ñun jullit ñi ngeen di joxe impôt boo xam ne ci lañuy assurer yéen seen sécurité al jizya waaw jullit ñee joxe zakat yéefar yi jizya nekk ci sous l'autorité des musulmans mais l'empire musulman bi bu boobaa jiit yu jullit yi day am li nga xam ne mooy assurer seen sécurité bi bien ak seen ñoom seeni kaaraange seen alal ak seen bopp yeneen ma lay saar saam ne waaw booboo fi des ngeen joxe loolu ñoom ñu nangu loolu le yeneen ma lay saar saam defal loolu le après ñu daal di dellu mooy liñ soxla fii mooy keroog kii bii nii ñoom ñii la woowoon bokk na ci Seydina al-Husayn mooy Fatima Sayyidatu Fatima ak Seydina al ak Seydina al la woowoon téye ci seen loxo ah ne leen ne ne leen haa'ulaa'i bunayya ñii ñooy samay doom wallahi ñii ñooy doomu yonent bi salaam kon tey dañuy yem nii ci seydina euh, euh, euh, seydina alxuseyn radiyallahu taala anhu wa